bismillahi irrahmani irrahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi su defeem seen rajo seen jataay bi muy tuddee riyaadu saalihiin ngoon koy am bés bu jot ci waxtu wi dellu si na ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala jëleen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall tey di suñu juróom benneelu daje ci riyaadu saalixiin nu jeexaloon daje bii ñu weesu ci addisub euh, wala ci buntub joxante loxo ak xeeti nuyoo ak yaatal xar kanam ak fóon loxol arrajulu saalix fab sa ñaari tuñ teg ca loxoom ginaar bi ñu wóoloo ki koy def ci wàllu cet noonee ko sëriñ ba waxe woon ca xuratul ayni buntu boobu bi ñu yëkkati jataay bi ci lañ ko taxawaloon war a tey incha allah wéyal bunt boobu ginnaaw bi ñu fi doxalee euh, nidaa atu rahman li ahlil iman nga tabarakallah bunt boobu ñëwoon nañ ba ci addisu juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar foofu nga xam ne fala anas radiallahu anhu ne woon waaja def ne woon yonent bi wala albara daf ne woon yonent bi nee na maa min muslimayni yaltaqiyaani fa yatasaafahaani illaa xufira lahuma qabla an yet an yaftariqa amul ñaari jullit yenn yu daje joxante loxo ku nekk jox sa loxo sa moroom lu dul yàlla jëggal leen ba ñuy lata taqali ko loolu am na solo lool ci wàllu nuyoonte bunt boobu la imaam na weel rahimahullah ñëw ci hadis bu mu jële ci anas bu ñu jële ci anas ibnu malik radiallahu anhu mu ne jële nañ ci anas qaala qaala rajulun ya arrajulu minna yalqaa axaahu aw sadiqahu ayan xanii lahu qaala laa qaala afa yalzimuhu wa yuqabbiluhu qaala laa qaala fa yaxusu bi yadihi fa yusaafihu qaala naam rawaahu at-Tirmizi sallallahu alayhi wa sallam anas nee na jenn waaye ko doon laaj nu ñuy nuyoonte mu ne ko kenn ci ñun léeg-léeg mu dajeeg ab xaritam ndax day sëgg bu koy nuyu mu ne ko déedéet mu ne ko ndax fóon loxo ba farata la mu ne ko déedéet mu ne ndax day jàpp ca loxo ba saafoonteeg moom mu ne ko waaw boo boole addis bi ak bi weesu ak bële ko jiitu woon mu ngi ciy jàngale nan lañuy ñuy nuyoontee salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi ñu jële ci safwaan ibnu asal radiallahu anhu mu ne qaala yahudiyun li saahibihi izhab bina ila hada nabiyi fa atayaahu fa sa'alahu an tisi ayatin bayinatin fa dakara alhadis ila qawlihi fa qabbala yadahu wa rijlahu wa xaala nashhadu annaka nabi rawahu tirmisi wa xayru bi asanidin saxiixa nee na Safwaan ibnu Assal mu ne benn yahud daa wax moroomam yahuutam ne ko damaa bëgg ku ma gunge ci yonent ba sallallahu alayhi wa mu ne ko damaa bëgg ku ma gunge ci yonent ba mu ànd ak moom di ko gunge ci yonent ba alayhi salaatu wasalaam ba ñu demee ba ca moom ñu laaj ko juróom-ñeenti màndarga yu leer yi wane ne yàllaa ko yónni mu tontu leen ca juróomi màndarga yu leer yooyu yépp sallallahu alayhi wa tontu leen ca bu mu leen ca tontee fa xabbalaa yadahu ñu daal di fóon ñoom ñaar loxoom ba warijlahu fóon tànkam ba daal ne ko nashhadu annaka nabi ñoo ngi lay seedeel ne yow ñoo ngi lay seedeel ne yow ab yonent nga li tax al imaam Nawawi indi ko mooy fa qabbala yadahu mooy ñu fóon ñoom ñaar loxo ba su baaxutoon day bipp loxoom wala mu tere leen ko ginnaaw dara nekku ci nag mu bàyyi la nag loxoom ñu fóon loxoom bu tedd ba sallallahu alayhi wa ñu jële ci abdullahi ibnu umar radiyallahu anhuma benn xissa boo xam ne wax na ci biir xissa ba mu ne fa danawna min annabiyi fa naa yada ñu jege yonent ba ñu fóon loxoom ba rawaahu abu daawud abu daawud moom it nettali na ko ba tey ci bunt boobu ñu jële ci aïsha radiyallahu anha mu ne xadim xadima zayd ibnu xaarisa al madina wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi bayti fa ataahu fa qara al baab fa qaama ilayhi nabiyu yajuru thawbahu fa atanaqahu wa qabbalahu rawahu tirmisi wa qaala xadisun xasan Aïcha nee na dafa am bés Zeyd ibnu Xaarisa ñëw Madina jóge barab ñëw Madina nee na mu ñëw fekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sama néeg nee na bi Zeydu ñëwee fëgg bunt bi yonent bi xam ne Zeydu mooy fëgg mu yëglu nee na yonent bi jóg fi mu nekk gàttandu ko nee na yajuru saw ma ngay dire yére ya yére yaa ngay direeku fa ataq fa atanaqahu nee na mu lëng ko wa qabbalahu mu fóon ko gis nga kon foofu la ñu jëlee gàttandu gan foofu la ñuy jëlee gàttandu gan yëg na sa gan ak gan a ngi ñëw jëm si sa kër nga yëg ne dugg na ñëw na ci buntu kër gi wala ci buntu néeg bi nga daal di jóg gàttandu ko waaye yemul ci gàttandu ko waaye daf koo lëng ci lëng ko waaye daf koo fóon sallallahu alayhi wa sallam yooyu imaam Nawawi indi ci bunt bi am na ci solo lool ba nu xam ni ñuy nuyoonteeg fi ñu koy teg abu zarin radiallahu anhu mu ne qaala lii rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa taxqiranna min almaarufi shay'an walaw an talqa axaaka bi wajhin tal eh, talq wala taliq bi wajhin talq rawaahu muslim eh, yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ci hadiisu abu zarin bi mu ne mu kenn xeeb njëkk laa taxiran na minal maarufi an njëkk maanaam lu rafet bul ci xeeb dara bul xeeb dara ci njëkk mu jël lu lu nit ñi jaakaar ne lu tuuti la mu ne doonte da ngay taseeg sa sa mbokk ci kanam gu gu gu ubbeeku sax def ko mu ne loolu sax ci njëkk bu leen ko xeeb te nag sa mbokk wan ko kanam gu ubbeeku kanam goo xam ne moom dina xam ne kii dencalu ko dara ci lu bon kii dencalu ko dara ci lu bon loolu mooy kanam gu ubbeeku loolu la Anas wala la Abu Zarin wax radiyallahu anhu kon bu kenn xeebal mbokkam jullitam al ma'ruf doonte sax da ngay taseeg moom muuñ ko buntu ba am solo boobu hadis bi ci abu hurayrat bi ci imam nawawi mujj indi ñu ngi ko jële ci abu hurayrata radiyallahu anhu qaal xabbala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam alxasan ibnu ali radiyallahu anhuma fa qaala al aqra ibnu habis inni lii ashratan min alwalad ma qabbaltu minhum ahada fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man laa yarhamu laa yurham ci abu hurayrata nee na dañoo toog alxasan doom la ci ali imam xasan doom la ci ali radiallahu anhuma fatima mooy yaayam kon sët la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka mu dugg si rek ndeysaan yonent bi daal jël xale bi daal koy fóon bi yonent bi fóonee xale boobu di alxasan am na ku toogoon ci mboola mi ku ñu wax al aqra ibnu xaabis affaire bi def ko problème yonent bi ab sëtam a ngi nii ñëw mu fóon ko mu daal di loxoom ñépp xool ko mu ne yonent bi man di am naa fukki doom aqra na yonent bi am naa fukki doom mu ne ko waaw mu ne waaye musuma ci fóon kenn allahu akbar am na fukki doom musuma ci fóon kenn yonent bi wax ko addisam bu siiw ba man laa yarxamu ku dul yërëm laa yarxamu deesu ko yërëm parce que ku dul yërëm ndekete fóon gi ñuy fóon xale yi fóonu yërmandi la mooy wane ne dañu leen yërëm xale yu ndaw yi ci kër gi nga jël ci kenn fóon ko mu ne ku dul yërëm kenn du la yërëm man laa xamul laa yurham waa ji na am na fukki doom mustafa kenn waaye li tax yonent bi ne ko man laa xamul laa yurham lim ko ci jàngal mooy kon da ngaa soxor lu rek lay jàngale yonent bi di wax nag baatu ne ko da ngaa soxor waaye ku dul yërëm deesu la yërëm li muy tekki mooy yow da ngaa ku am fukki doom mosoo ci fóon kenn da ngaa soxor boo amee doomi nag aaw bi jur ñii ñee ñaaral ba jur leen ngay fóon doomi ñaaral bàyyi doomi aaw dangaa soxor ñoom ñëpp nga war a yemale ndax yununte ba ba waa ji yëkkatee doom ja fóon ko def na ko mbaa yaa ngi koy def sa doom yëpp mu ne ko déedéet mu ne ko ah ittaqullaha wa adlu bayna awlaadikum ragal leen yàlla te maandu seen diggante doom waaw ginnaaw yaay seen bàyyi yéen ñëpp nanga leen yemale yéen ñëpp bunt boobu mbokk yi mooy buntu téeméer ak ñun fukk ak ñett al imaam Nawawi rahimahullah indi ko ci téereem bi doon ñu jàngal euh, nu ñuy nuyoontee bu ñu dajee ni ñuy yaatale sunu xarkanam bu ñu dajee ak bu ñu gisee loxol góor guñ jàpp ne ko baax la ñu teg ci sunu ñaari tuñ ak itam fuun sa doom safaxa ak itam gàttandu sa gan guy ñëw nga lëng ko waaye nag bul sëggal kenn tabarkal ñu ñëw ci téeréb juróom-benneel bi téeréb juróom-benneel ci riyaadu saalihiin téere boobu imaam Nawawi mu ngi ci jàngale iyaadatul marid wa tashyi'il mayit seetu ku feebar ak gunge néew seetu ku feebar ak gunge ku faatu waaye buntu boobu dana ci indiwaale wasalaatu alayhi ak jullee ko ak fekke rob ga ak bu ñu ko robee ñu bañ a gaaw a ñibbi ba'da dafnihi wal mukthu inda qabrihi ba'da dafnihi bañ gaaw a ñibbi <laughs> allahu akbar wettile ko tuuti door a dem imaam Nawawi bi mu ñëwee ci téere boobu def na ko ay bunt ay bunt yu am solo yoo xam ne ci lañu bëgg a ñëw ci bind yi ci sunu kanam bunt bu njëkk bi nekk buntu téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci téere bi mu ko tudde al amru bil iyaada wa tashyi'il mayit ndigal li yonent bi joxe sallallahu alayhi wa ci seeti ku feebar waaye ndigal lim joxe ci gunge ku faatu hadis bi ci njëkk ci bunt boobu te nekk juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent ci téere bi al bara ibnu azib radiyallahu anhuma mu ne amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi iyadati almarid wa ittiba'i aljanaza wa tashmit alaatis wa ibrari almuqsim wa nadri almadlum wa ijabati daa'i wa ifsaa'i alsalaam muttafaqun alayhi sallallahu alayhi wa sallam ci hadisu albara ibnu azib radiyallahu anhu anhuma mu ne yonent ba sallallahu alayhi wa sallam moo leen digal yi ñuy bëgg a wax moo leen digaloon seeti ku feebar ndeke kon saaboo solee saw dal di seeti ku feebar yaa ngi ca ndigalu yonent ba sallallahu alayhi wa ndax yonent bi moo digle woon seeti ku feebar kon koo xam ne sol nga saw dal di seeti ku feebar yëgal ne yaa ngay doxal ndigalu sa yonent ba sallallahu alayhi wa sallam seytaane nag léeg-léeg mooy dox sa digganteeg seeti ku feebar naan la yoroo loo ko yët waaw yoroo loo ko yët juboo woog soxna jabaram juboo woog ki mbokkam lu lim wax la ko ba nga far bañ koo seeti ba di yëg ne faatu na loolu baaxut yaratul marid seeti ku feebar ñaaral ba yem leen digal mooy gungem néew ittibaa'ul janaza topp cib néew nit faatu ñu defar ko di ko denc nga ànd ca ndekete boo àndee ci ñuy denc ab néew bokk nga ci ña nga xam ne ña ngay def ndigalu yonent ba sallallahu alayhi wa ñun nag léeg-léeg lépp ci ñun ko def te duñ ci am tuyaaba ndax duñ ko def ndax lii yonent bi wax waaye dañ koy def ndax ragal mbokki néew ba xas la walla diw teguñu fenn ndekete boo koy def da koy def moo xam-xam nga néew bi moo xam-xamoo néew bi tuyaabaa tax ak topp ndigalu yonent ba sallallahu alayhi wa sallam nga laaj néew bi góor la am jigéen ñoo xam ne jigéen la wala ñu ne la góor la nga def say ñaani néew ànd ca ba waaye noonu léeg-léeg nit da koy def dangay dangay génn ci mbooloo mi sax ngir nit ñi xam ne diw ñëw na waaye doon nangoo doon nangoo dem rek waññeeku noonu wala nga ne gars yi ñëwoon naa keroog sax affaire bi dafa xumboon moo tax gisuma leen yooyu yëpp ndekete du ko ci jar yàlla mi san yonent bi santaane ngay def yàlla mi tax ngay def moom gis na la yëg na la mu ne mu dégal ñu wa tashmitil aatis maanaam ndokkeel ku tissoo li bu ñu déggee ku ne tissoo ñu ne teg ba mu ne alhamdulillah ñu ne ko yarhamukallah bu ne yarhamukallah ñu ne ko yaxfirullahu lana wa lakum wala ñu ne ko yahdikumullah wa yuslihu baalakum loolu jàngoon nañ ko ci bind yi weesu bokk na ci yooya te mooy ba ko ba ko ñeenteel ibraarul muqsim ibraar al setal ko giñ setal ko giñ mooy waa ji jël engagement ngir yow danga war a fonk doxal engagement yooyu waaye bul ko trompe bu ngeen dee déglu lu xew te yu Pape Joxaane Ibrarul Muqsim mooy waa ji dafa jël engagement ngir yow mooy lan dangaa ñëw wan ko giwee vraiment mu mu abal la waaw xam naa joxaan daf ñoo jigéwut waaye nun jenn waaye def nañu ko fii ci ron ron rajo bi heureusement lam ñu leb bariwut ndax ci ci douze mille lay toll waa joo xam ne damaa defoon ne sax burtu ministre boo moytul moom ministre ñooy ànd kenn mësu koo gis waaw tabarkàlla ñëw ak ni mu ñëwee ah ma yéeg ndeysaan wutal ko douze mille jox ko booba boobaak léegi mat na juróomi weer gisuma ko <laughs> damay jàngale rek ndeysaan ibrarul moqsim yooyu ab jullit bu fekkee moroomam jël na engagement ngir moom na ko respecté wala tabaxal ma ma fay la def ci saf xaalis boo noppee ma fay la yooyu itam boo ko defee ba noppi ci joxuñu la ko bàkkaar ba kenn xam nu mu toll bi ci mujj ci yim leen digal nasril mazlum mooy dimbale ku ñu tooñ dimbale ku ñu tooñ fekk jenn waay jox nañ ko tooñ di ko néewal doole nga dimbale ko ndeke bi nga koy def yaa ngi ci ndigalu yonent ba sallallahu alayhi wa sallam wijaabatu daa'i ak wuy ji ji ab woote maanaam invitation wuy ji ab invitation kooku boo ko dee seet mooy juróom-benneel bi invitation bu fekkee dañ laa invité danañ ca ñëw ma ngi ci bind yi fekk liñ la invité dumpo amuti caaxaan waaye invité la ci loo xam ne boo demee pomang ca caaxaan yaa ngi ca loola moom baaxut lu mel ni ñu invité la ci ak ak ak ceeb waaye ciit gën a daa am wayu dëgënut su boobaa teewaay ba dëgënut wa ifshaayu salaam mu ni ak tasaare nuyoo tasaare nuyoo mooy koo romb rek nuyu ko boo ko xamee ak boo ko xamut albarra ibnu azib nee na yii la leen yonent ba digaloon sallallahu alayhi wa waaye ci bunt bi kon gis nga ci eh, seete ko feebar waaye gis nga ci gunge ab néew ñu jële ci abu hurayrata radiyallahu anhu ci bunt ba ba tey mu ne yonent ba sallallahu alayhi wa sallam nee na xams aqi jullit ci moroomum jullitam juróom la jullit bu ne am nga juróomi droit ci jullit bu nekk nga xam ne droit yooyu dañ la ko war a defal euh, sa nekk jullit moo la ko may bu la ko jullit yi xañee yàlla laaj leen ko te benn jullit waru la koo xañ ndax yaa ko moom ay droit la yoo xam ne ku nekk jullit rek boo ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah rek am nga juróomi àq yi julit yépp ñoo ko amel góor jigéen mag ndaw àq bu njëkk mooy raddu salaam di la fay nuyoo di la fay nuyoo saa boo waxee assalaamu aleykum ginnaaw ab jullit nga dañ laa war a wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu loolu mooy àq bu njëkk bi mooy fay nuyoo àqum ñaaral bi bu jullit am ci mbokk jullitam yépp mooy iyaadatul maridi seeti ko feebar fu jullit feebare jullit yépp war nañoo sol seen dàll seeti ko ñaanal ko mu ñaanal leen ñu jàpp ca feebar ba mu fekkee ay ordonnance la ñoom seen yooyu te yewi ko ba ci tege mooy ittibaaul janaais mooy gunge ko ba denc ko ab jullit bu faatoo jullit la ñooy jóg taxaw sang ko sang ko jullee ko rob ko yooyu seen àq la waaye yonent bi doo dégg mukk mu boole ca dëjal ko yonent bi du ci boole mukk dëjal ko moo tax dëj bokkul ci àq ci ay àq ba ko ñeenteel mooy ijaabatu daawa mooy wuy jib invitation ab jullit fu mu wootee moroom mi jullitam yépp war nañ ko wuy si ijaabatu daawa bi ci mujj mooy tashmitul aatis ñëw na lu baree bari ci bind yi ñu weesu mooy ndokkeel ku soli hadis boobu muttafaqun alayhi ñu jële ci Abu Hurayra te mu ne yowmal xiyaam yàlla daa am lu muy wax yàlla day wax ne yabna aadam maritu falam ta'udni yow doomu aadama dama feebar te seet si woo woon maanaam nit daa ñëw yomal xiyaam jaaxle bëgg ko xettali yàlla ne ko duma la tey de lu xew mu ne ko maritu falam taud ni dama feebaroon te seet si woo ma yàlla wax loolu waa mu ne ko ah kayfa a'uduka wa anta rabbul alamin naka laa lay seete te yow ngay borom bindee fi te man ma yëgoon ne doo feebar loolu jaaxal na ma de mu ne ko amma alimta anna abdi fulanan marida falam ta'uduhu xanaa xamoon nga ne sama jaam diw feebaroon na te seeti woo ko mu ne ah, waaw loolu yëgoon naa ko mu ne ama alimta annaka law uttahu la wajadtani xanaa xamoon ne soo ko seeti woon ma fa fekk mbokk yi bind boobu jeexut dañoo ak suñu war a yëkkatee jataay bi di leen jox daje beneenoon incha allah ci waxtu wi di ñaan sunu borom mu nangul leen seen koor nangul nu sunu koor def jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër defar seeni defar suñuy mbir te def suñuy poos dara in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi